بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin wa imaanin ila yawmi din mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa fiqhul azkar di jéem a dellusiwaat ci ñaan yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëfandikoo xam ngeen ne noo ngi taxawoon ci ñaan gi nga xam ne mi ngi tàmbalee ci allahuma aslih li diini alladi huwa ismatu amri te ñu war a tàmbalee ci ñaan koo xam ne alimaam buxaari moo ko génne ci al adabul mufrad muy allahuma inni audu bika an ushrika bika wa ana alam wa astagfiruka lima la alam geneen ñaan gi e, muttafaqun alayhi la muy allahuma inni audu bika min al ajzi wal kasali wal jubni wal haram wa audu bika min fitnati al mahya wal mamat wa audu bika min adabi al qabr allahuma inni aaudu bika mooy yow sunu boroom maa ngi muslu ci yow maa ngi làqutu ci yow an ushrika ka ci ma lay bokkaale wa ana alam fekk boobu maa ngi xam ma lay bokkaale ak kenn wala ma lay bokkaale ak lenn fekk boobu ma maa ngi xam ne yow kenn nga te loolu xam ngeen ne moo gën a doy waar di bokkaale yàlla fekk yow xam nga ne boroom bi subhaanahu wa kenn la ndax ñàkk gi nga ñàkk nangu doon gi doon kenn ginnaaw bi nga ko xamee ba di ko bokkaale loolu itam dafa nekk mbir mu rëy te borom bi ne woon na bu leen jël yàlla di ko wutal ay ndend te fekk xam ngeen wala tajaalu lillahi andaada wa antum taalamun wa astaghfiruka maa ngi lay jégalu lima la alam loo xam ne xaw ma ko kon daal lépp loo xam ne xaw ma ko ba ma ba tax ma ma la cay bokkaale loolu itam maa ngi la koy jégalu ndax bokkaale la moom ci ñaari anam yëpp daf caa doy waar mooy xam ak ñàkk xam yeneen ñaan li ci topp muy allahuma inni a'udhu bika yàlla maa ngi làqu ci yow min al ci lot wal ak tayel lot euh, ak tayel ñaar yëpp maa ngi ci muslu nekkul ne lot gi nga xam ne nag mooy gi doomu aadama di def te mooy tële ngir loo xam ne da euh, maanaa ngànt bu mënu koo def waaye alaajis bi mooy nit ki am lu man ba noppi wëlbatiku defu ko lu mën naa jàng alxuraan defu ko lu mel defu ko loolu ajis la mën naa sàkk aw yiw te sàkkuwu ko wal kasali ak taayal gi ci sësale te ku ne xam ne ne loolu taayal moo koy waral wal jub ni ak ragal wal haromi ak ko màgget màgget nag ki nekkul ne moo koy def boppam waaye bu màggetee léeg-léeg mu àgg foo xam ne si euh, dutu xamati dara dara dara dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana muslu yàlla di ko delloo ci ila ardalil umur kon ak ragal yitam nga xam ne mën naa dox diggante nit ki ak dem bu fekkee ne dafa war mën naa dox diggante nit ki ak li nga xam ne mooy joxe àllam bu fekkee ne dafa war wa a'udhu bika maa ngi làqu fi yow min fitnatil mahyaa bi fitna yi dund wal mamaati ak fitna yi dee dund ak dee gi ci nekk bari na fitna bu ci fitna yu ci nekk waaye lu ci nekk maa ngi làqu ci yow yow suñu borom nga musul wa aoudu bika maa ngi muslu ci yow min azabil qabri ci mbugalum bàmmeel kon daal ñaari ñaan yooyu ñu gàttal ko ndax ñu mën koo mokkal allahuma inni aoudu bika an ushrika bika wa ana ma wa astaghfiruka lima la a'lam allahuma inni audu bika min al ajzi wal kasali wal jubni wal haram wa audu bika min fitnati al mahya wal mamat wa audu bika min azabi al qabr ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ñu ci yooyu yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah عن ندب وصدق ولا عندي ولو بلغت بيروح التاقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب